mooy albaqara <laughs> waaw Allahu mooy nag ñi nag yi defeek làmmiñam du bu toogee lekk ba pare toog ba dal nag di génnewaat yi fii nag ni muy def noonu nga xam ne da ciy ànd ak plaisir am ci bànneex boobu kay moom nag waa ji noonu lay def buy wax di wax ni gaa yi tiim ko mu tiim fuul yi nag gaa yi di ko déglu mel ni ah waaw waaw royalement lañ koy déglu sawaay <laughs> waaw mu commencé nag di kii di jaay di impressionné naan ni di yëngal làmmiñ bi nag di wane ay kii di kii loxo yi tamit en même temps mel ni benn metteur en boo xamante ne nii benn gladiateur buy buy exhibi buy def buy buy impressionné les foules quoi wal iyaazu billah <laughs> léegi kon al imaamu nii la ko al imaamu Abu Daawuda daal di di kan daal imaamu dane ak ak Tirmidhi léegi ñoo wal al imaamu Abu Isa moom mu ngi ko indi rahimahullah abwaabul adabi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fil fasaahati wal bayaan mu ne haddasanaa Muhammadu ibn Abdil A'laa as-San'aaniyu ah, moom ñu ngi koy gis fan yi muy jële ci Muhammadu ibn Abdil A'laa as-San'aaniyu Abu Abdillah al-Basriyu rahimahullah génn àddina deux cent quarante-cinq nekk thiqa rahimahullahu ta'aala qaala muhiqqa thiqa mooy ku wóor qaala haddasanaa Umar ibn Ali al-Muqaddami mu ne nettal nañu Umar ibn Ali al-Muqaddami di Umar ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam moo tax ñu ko wax al-Muqaddami Abu Hafs al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Wasiti al-asl waaye Thaqafi la mawlaahum rahimahullahu ta'ala génn àddina 190 ku dëgër la woon waaye nag borom Taqrib at-Tahdhib waaye imaam al-Hafiz nee na wa kaanu yudallisu shadiida da doon nëpp nëppal nëpp nëppal gu tar nag rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana waaye fii leeral na waaw nëpp nëppalkat yi mooy li ñuy waxe wax ji du leer ay an la ñuy wax ak yu mel noonee mu ne haddathana mu ne netti la nañu Naafi' ibn Umar al-Jumahi yu gis nañ ko sànq mooy Naafi' ibn Umar bale ibn Abdillah ibn Jamil rahimahullahu taala an Bishr ibn Asim gis nañ ko sànq sami'ahu mu ne dégg na ko hadith an abihi Bishr di ja di nettali jële ci baayam di Asim an Abdillah ibn Amr riwaay imaam at-Tirmidhi moom daa leeral eh, yi nga boroom xam-xam yi dañu am amaanatul ilmi ya genn ragal yàlla bu bu jéggi dayo xam nga imaam Abu Dawud xam na ne Abdallah ibn Amr la mais comme que sëriñ mi bañ koy jàngal mu soxla leeral lool ne huwa ibn Amr te pourtant bu doon ñu dañ xam nañ ne moom la non waaw ah, dee loolu mën nañ ko dégg waaye ñoom dañoo fidèle waaw Allahu akbar alors que fii imam at-Tirmidhi moom niñ ko ko jàngawaay Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha yubghidu al-baligha min ar-rijal alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalu al-baqara riwaaya bi dëgg-dëgg moom la imam an-Nawawi rahimahullah indi ci Riyaad bi fële Baqira la ci imam Abu Dawud ba pare rahmatullah alayhima imam abu abu isa at-tirmidhi mu ne hadha hadithun hasanun min hadha al-wajh wa an sa'd waaw mu ne hadith bi hadith la xam ne hasanun bu baax gharib bu tumuranke loolu yàgg nañ ci imam nawawi gharib yu bari duñu gis mu indi ko min hadha al ci wàllu wi mu ne wa fil bab ñëw na nag ci hadith bu mel nii buy wax hadith mel nii an sa'd muy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda loolu imaamu loolu muy junj imaam kii moo ko solo imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mu ngi ko nekk Musnad Sa'd ibn Abi Waqqas imaamu Ahmad mu ne haddathana Surayj ibn Nu'man mu ne haddathana nettali nañu Surayj ibn Nu'man suñu sëriñ di Surayj hmm? ibnu Nu'man di Surayj ibnu Nu'man ibnu Marwan al-Jawhari al-Lu'lu'i Abul Hasani ah, ñii ne Abul Husayn la ñii ne Abul Harith la al-Jawhari al-Lu'lu'i al-Baghdadi al-Khurasani al-asl léeg nag mu def def la woon génn àddina la 217 am nañu ne 229 loolu lu yéeme la wallahu ta'ala a'lam qala haddathana mu ne nent Abdul mu nekk leen di Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayda ad-Darawardi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina la 186 xaritu imaamu Maalik an Zayd ibn Aslam mu jële ci Seydina Zayd ibn Aslam sëriñ imaam Maalik boobale di Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usaama ñi Abu Abdillah nga xamante ne Aslam moo doon booy Seydina Omar ba mooy baayam radiyallahu ta'ala anil jamii génn àddina la 136 rahmatullah alayhi an Sa'd ibn Abi Waqqas Zayd ibn Aslam jële ci nga xamante ne mooy Sa'd ibn Abi Waqqas di Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Waqqas nag boroom xam-xam yi dañu ne ñii dañ ne Malik ibn Uhayb la ñii ne no ibn Wuhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani Abu Ishaq bokk di xaalu yonent bi alayhi salaam nijaay yonent saa salaam naam yonent saa salaam léeg-léeg bu ko gisoon danaan hada xaali fa ayyukum yuriyan yi xaala sama nijaay ngii man yonent saa salaam ana kan ci yéen moo may wan nijaay ju mel ni sama nijaay <laughs> waaw te mooy ki jëkk sànni xeej ci xare voilà ci l'islam avant Badar sariya ba leen yonent saa salaam yónni moom mii mooy ki njëkk sànni xeej ci l'islam moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas te bokk na ci ay jalooreem li Seydina Ali ibn Abi Talib wax keroog Uhud nee na masuma dégg yonent bi sallallahu alayhi wa di dajale ñaari waajuram pour kenn kurul Sa'd ibn Abi Waqqas di Sa'd mi dégg naa ko keroog yonent bi alayhi ko irmi fidaaka abi wa ummi Allah di Sa'd ibn Malik waaw léegi mu ne Seydina Ali ne dégg naa keroog Uhud yonent saa salaam di ko jox xeeji naan ko sànnil jënd naa la sama baay ak sama ndey allahu akbar allahu akbar abu ishaq ah, mooy bokk ci al al al ashara fukk yi nga xam ne yeneen saa saam dana la bëggal benn bërëb sinon ñi yeneen saa saam bëggal àjjana ñooñu ëpp nañ fukk voilà sauf que benn bërëb la te boroom xam-xam yi d'accord nañ ne ñooñu gën a bi ci xad ci saxaabaa yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi wa radiyallahu anhum loolu la mais bu dee bëggal àjjana moom yeneen saa sam ñim bëggal àjjana bari na ci saxaaba yi voilà <laughs> mais bu ñu al ashara al mubasharuna fukk yi nga xam ne dañ leen a bëggal àjjana benn bërëb te ñooñu gën a màgg ñooñu moom nii ci la mooy ki ci gën gudd fan moo ci gën mu génn moo ci mujjee génn àddina lan cinquante cinq ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu anhu gis nañ keroog Seydina Omar bi nga xam ne ci la doon waaj a génn àddina mu ne in asaabatil imratu sa'dan ah fazaak waaw bi mu naan kii xilaafa gi mënula génn ci ñii juróom benn yi nga xam ne tuufiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum raad mënula génn ci ñii nañu dajaloo ñoom ñu tànn xilaafa kii nekk ki nga xam ne mooy nekk xalifa jullit ñi mu dudd Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Ousmane Seydina Abdourahmane ibn Awf Seydina Talha ibn Zubayr non Talha ibn Talha Talha ibn Ubaydillah voilà Talha ibn Ubaydillah ak Zubayr ibn al-Awwam ak Sa'd ibn Malik mi di Sa'd ibn Abi Waqqas ba pare ne leen nag in asaabatil imratu saada Seydina Umar ne bu dee ne bi ngeen dëppoo bi ngeen gisee yéen ñooñu sax bi ngeen def mu nekk xalifa ah mat na ko de man daal duwuma ko woon destitué Irak gam ne woon parce daa wor wala daa ko da koo matul déedéet waaw te képp koo xam ne yàlla def na nga nekk xalifa na nga na nga sukkandiku na ngay jàpp ut mu nekk sa sukkandikaay koo xam ne da ngay dellu di waxtaan ak moom ci mbir yi mu la ciy xelal parce que mat na ko voilà moo nekk nii di nijaay ci yonent bi sallallahu alayhi wa boroom eh, jaloore yu mag yi moo mujjee génn àddina ci al ashara al mubashirin bil janna moom mii nag ba mu génnee àddina ci la sayyidatu Aisha doon wax ne du ngeen indi eh, eh, kii néewub saabe bi bu ko defee ñun ñun soxnaa yeneen saa sam ñu mën koo julli ga ci jàkka ji gaa yi xaw a jàkka ji sayyidatu Aisha ne yéen yéen a gaaw a fàtte rek maa salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Suhayl ak Sahl ibn ibn ibn ibn Bayda moom lañ naroon a jóg jaawale ak Sahl ibn Hunayf ma ne non Sahl ibn Hunayf am na ñu ne jamonoy sayyidina Ali la na am ñu ne après kon kooku la nekk Suhayl ak Sahl bani Bayda ibn Bayda voilà julleewul euh, Sahl ibn Bayda lu dul ci jàkka ji voilà loolu la woon kon Sahl ibn abi waqaas radiyallahu anhu kon moom mu ne ah, ñu ngi kon ci riwaayu sayyidina al imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ci musnad bi kon an Sa'd ibn Abi Zayd ibn Aslam jëlee ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taquumu saa'atu hattaa yaxruja qawmun ya'kuluuna bi alsinatihim kamaa ya'kulul baqar bi alsinatihaa <laughs> yeneen ci alayhi salaam ne saa du taxaw mukk lu dul di gis nit ñoo xamante ne nii dinañu génn mooy bi lekk seen làmmeñ yi mooy seen làmmeñ yi ñoom daal mooy seen lépp waaw buñ nekkee ci nit ñi li leen impressionné waaw waaw akbar <laughs> di di di di di di mooy di di di di tegoo loo xam ne ci wax waaw di jaay ni walla gars yi ñu naturel ne nga xam ne lool di ci góor nit ñi nga xam ne ci lañuy amee ay audience ay non ça il faut l'éviter parce que lui vraiment il boobu bu kiiwee ujaat lay tëb wala gars yi voilà théâtre sangam bu fa demee war a kii def sa sa sa sa prestation wuu day daw day dal day day dox waaw bu ñëwee nag di wax ay xaraa ib rek ay mots yu compliqué gars yi naan waaw ça non quel truc bon quel truc bon quel truc bon voilà. quel beau nom de vie oh là là lui euh, oh yooyu nga xam ne ci lay ame ci lay jéem a impressionné ngir am dund ci noonu ngi hmm, dund ci loolu comme ni nga xam ne euh, nag wi noonu lay lekkee glaam nañam mooy bu lekkee ba toog bu bu bu bu dajalee ñax mi mu lekk lépp wala ngooñ mi ba tëdd nag di reposer wu nag di ruminer nag ah, di génnewaat li mu lekkoon nag di ko kiiwaat ndànk ndànk nag ah, di ci savourer nag di ci bànneexu moom mi nga xam ne mooy nag waaw melale gi ñu ko melale nag rek loolu problème la wax naa la diine moom foo gisee ñuy melale doomu aadamaa ko loo xam ne animal la mooy loolu du lu baax waaw waaw bu borom bi ne gaa yi ñoom dañoo mel ay njaay àll waaw inhum kal an'ami waaw loolu moom mooy <laughs> ñooñu wàcc nañ seen kii quoi waaw na leen borom bi melale woon ak fa ñu waroon a tollu quoi bam neen de kal an'ami <laughs> loolu problème la bal hum adallu sabila mu ne ba li am ba de sax ñoom ñoo gina euh, euh, euh, sànku aw yoon waaw waaw waaw waaw moo tax ñi nga xam ne àddina bi ci ñoom lay de kiiwe jeexe buy tukki yàlla saa saa ne gaa yooyu noonu comme ni fi njaay àll yi nekkee bàyyi may ne noonu la ñuy nekk ci seen kaw la àddina bi suy ci mbedd yeeg def yi fi njaay àll rek ci seen kaw la àddi alaaxira di day di bés wént di taxaw loolu di wane loolu yées la léegi waa ji moom ak lim fi jaay yépp di jaay maanaa yeneen saa saa nee na moom baqara yi dañoo niru ko wax taxallul al baqara al baqira wala baqara bi lisaaniha kon xadiis baa ngi noonu noonu la ko imaam yi solowee léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi nag mooy kon lii tere goo xamante ne dañuy tere nit ki di takalluf buy wax di jéem a impressionné yëngal làmmiñ wa ci biir rek wane di ut mooyu compliqué yoo xam ne yu naqaree trouver laak ah, yooyu yëpp da ngay sa bopp waaw waaw xam nga ne borom bi moom amul dara lu gërëm ci li ngay def waaw bu dee borom bi nag laa may fasaha al al al al al baligh min ar waaye nekk koo xamante ne loolu la yàlla bindee mooy dangaa am fasaha bi mooy naturellement loolu kenn waxul loolu waaw yeneen saa salaam. mooy ki afsaxu naas moo gënoon leer lan nañ ci ñëpp waaw waxam da doon leer jotale matale ñëpp man cee jot ak kàddu yi li muy xóot xóot xóot du mu bu yoo xam ne tout le temps fu mu nekk lu mu wax ñu ne ko lool mooy lan déedéet léeg-léeg rek lañ ko doon laaj waaye yoneen saa salaam baat boobu nga wax ci biir baa mooy lan mu leeral leen mais bëgg a dëkke koo xamante ne noonu la bëgg a dëkke te moo ko tey moom ci boppam moo koy chercher c'est ça qui est blâmable wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moo di xadis bi nga xam ne mooy bu mujj ci suñu bunt bi waaw mooy xadis mille sept cent trente-huit bi moom gisoon nañ ko tamit mu ne waan jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyaamati ahaasinukum axlaaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyaamati as-sarsaarun wal mutashaddiquun wal mutafayhiquun rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiithun hasan wa qad sabaqa sharhuhu fi baabi husnil xuluq kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu indi ñu suñu xadiis bu mujj mu ne wa an Jaabir ibn Abdillah mu ngi jële ci Seydina Abu Mawlana Jaabir di doomi Abdillah ibn Amr ibn Haram moom lañ la doon a sànk naan moom itam dañoo wute lu bari ci kañ la génn àddina radiyallahu ta'ala anhuma arbaahum ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari tamit eh? eh, yal na borom bi gërëm leen moom ak baayam ndax saxaaba la di doomi saxaaba voilà baayam mooy Abdallah ibn Amr voilà ibn Amr ibn Haram mi nga xam ne keroog moo doon artu naafiq yi Uhud bañ naree def ba ñuy def demi tour ña Abdallah Ubay gàngooram bi yóbbu un tiers armée bi mu ne leen é eh yaa qawm é eh yéen samay ñoñ ndax dangeen di gàcceel seenu yonent ak seeni ñoñ bi ngeen gisee lii xew mooy noon seeni noon taxaw Abdallah ibn Ubay naan non c'est que fii xare naru fee am quoi bu xare na a am sax ñu toog waaye xare naru fee am quoi mu ne dellu leen axzaakumullah yal na leen yàlla gàcceel waaw <laughs> akbar kooku mooy bàyyi Seydina Jaabir radiyallahu anhu bokk ci shuhadaa Uhud ya mu ne kon yal na boroom bi gërëm leen ñoom ñaar anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee inna min ahabbikum ilayya ki nga ki na sopplu ci yéen nit ñi ci man wa aqrabukum wa aqrabakum minni te gin ah? min ahabbikum ilayya te gin maa jege yawmal qiyaam gin maa jege li nga xamante ne mooy toogaale waaw akbar yawmal taxawaay ba mooy ñi nga xam ne ahasinukum axlaaqa waaw ñi nga xam ne ci yéen ñoo ci gën a rafet jikko waaye wa inna abghadakum ilayya waaye ñi nga xam ne nag ñoom la gën a bañ lu ci man ñoom laa gën a bañ wa abadu wa abadakum te ñoo ma gën a sori min nii ci man yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ah ñi may gën a sori du ñu ma dend ci dara du ñu ma jege ci dara ah mooy as-sarsarun wal mutasaddiqun ak mutafahiqun imaam Nawawi nee na waqad sabaqa sharhu fi baabi husnil xuluq kaddu yi nag romboon na ndax xadiis bi romboon na ca buntu ba ñu doon wax rafet jikko romboon na léegi kon nañ dellu foofu mooy chapitre soixante-treize baabu xusnul xuluq ah imaam an-Nawawi ba mu ko ndee foofu hadis bi dane ah parce que foofu dane xaalu saxaaba yi dañ ne woon yonent saa salaam ya rasuulallah ah yow ndawal yàlla li saa salaam moom nañ doon wax léegi léeg-léeg kese lañ koy laaj yenn mots yi mais pas tout le temps tous les jours lépp lu yonent saa salaam wax daa soxla ñu laaj ko mooy lan. ñu ne koy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qad alimna sarsarun wal mutashaddiqun ñun sa saxaaba yii di la déglu de xam nañ ñan ñooy sarsarun ay mutashaddiqun yi waa famal mutafayhiqun waa ñi nga xam ne ñooy al mutafayhiqun ñooy ñan qaala al mutakabbirun moo ñuy réeréew léegi nañ ñëw sarsarun d'abord hmm? nee na kon ñi may gën a sori ñi ma gën a bañ te ñoo may gën a sori ci man gën maa sori yow bésub taxawaay ba mooy sarsarun ñooy sarsarun imam Nawawi na woon wax sarsar huwa kathirul kalam moo ki nga xam ne daa bari wax ci loo xam ne moo ko yenu moo ko tay te dañ day chercher wax di wax yoo xam ne kenn daaju ko mu wax te kenn tegu moo rek loo xam ne day sonal nit ñi sonal boppam waaw bari wax waaw wazinil kalaama ida nataqta wala takun ne woon wasinil kalaama booy wax peser sa kàddu yi nga war a wax bul wax wax yoo xam ne c'est blessant waaw comme niñ ko fi waxee woon ay ay paroles assassines di wax yoo xam ne ngir gaañ ngir rabaisser waaw ngir détruire doonoon waaw seetal li ngay wax sa kàddu ya ngay wax a seet li nga xamante ne moom ngay wax waaw peser waaw te bul nekk sar sar koo xam ne fu ñu ko fekk mu ngi mbel mbelee te tël tël mel ni un perroquet fu mu nekk di wax bari wax ne sois pas un bari wax ou une bari wax voilà fépp fu ñu la fekk rek yaa ngi mbel mbelee que tël tëlee que pël pëli waaw loolu mooy ak sar waaw mu ne kon mooy ñu bari wax ñi al sarsaruun kon boobu le wal mutashaddiqun lan mooy mutashaddiq mu ne al mutatawilu ala an-nisa ala ala an-nas bi kalami wa yatakallamu bi mil'i fihi tafasuhan tafasuhan wa ta'dhiman bi kalami mooy ki nga xam ne di yëppanteku ci kaw nit ñi ndax wan na gaa a wax wax ju fasaagu leer defu ko naturellement de ngir màggal boppam ci kàddu gi muy génne impressionné gaa yi daal leen yéem waaw feesal gémmiñam nga buy wax di dëpp ay tournure di jëngalaale làmmiñ wekkii bi di wane waay yow gaa yi di di di di di di yéemu mu ne waa joojoo ah, wal mutashaddiq hmm? kan mooy al mutashaddiq kon mooy waa ko quoi moom lañ gis mu ne wal mutafayhiq loolu yeneen ci bari saa saa wax na ci fee biñ ne ko waa ñu da xam ne kan al mutafayhiquna nag yeneen saa saa mu ne al mutakabbirun moo ñii rëy rëylu imaam an-Nawawi ne woon am nina al-faqq wa huwa al-imtilaa day feesal gémmiñ wa huwa alladhi yamlaw fii bil kalaam wa yatawassa'u fii feesal gémmiñam ngi coow lu bari di ci yaatal wa yughribu bi di indi ay xaraaba rek yoo xamante ne moom lay wax fee ne di indi wax ci al-lughat al-lugha wa daqaa'iq al-i'raab <laughs> yëgg nañ jaay àll la bi lay seet yoo xamante ne ku ko mujjee wax boo mayul yaa santaan la dee mu génne kàddu yu mel noonu di ko indiwaat <laughs> waaw takabburan ngir rëy rëy lu wartifaan ak yëkkatiku wa izhaaran waaye wane lil fadilati ngëneel gu mu am ala ghayrihi ci keneen ku moom koo xam ne manoo def ni muy def di manier la langue comme moom ni mu koy defee di wax wax joo xam ne ju fasaala voilà mu ne hadis bi rawahu solo no ko at-Tirmidhi al Abu Isa rahimahullah bi mu ko solo mu ne wa li hadith la ha sa nun boo xam ne bu baax la léegi xadiis bi nii mooy kon gisoon nañ ko comme l'imam an-Nawawi wax rahimahullah wa qad sabaqa sharhuhu fii baabi husnil xuluq romboon nañu leeraloon ko ci buntu waroon wax ci rafet li nga xam ne mooy rafet jikko moo tax lépp lees ci waroon wax taxoon nañ ci bu baax walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ ko foofu léegi lëkkaale mu buntu bi mooy leer la baabu karaahati taqrir fil kalaam wa tashadduq Abdullah tasadduq mu moom mooy mu tasaddiq feesal sa gémmiñ gi ak i wax wa takalluful fasaaxa di seet la gën a xóot taqi ak taqir qaar di seet la gën a nekk qaar xam qaar mooy lu xóot ci biir waaw ca biir ca digg ba di seet dugg ca biir yu yu compliqué ci làkk rek waaw <laughs> waaw ngir impressionner gaa yi naan saay moom soo wolof moom yée moom day wax ba pare kenn du xam li mu wax mais loolu du tagge déedéet yeneen saa salaam moo a làkk arab ñépp bu ma a wax xale yi dañuy comprendre mag ñi di comprendre demi paa yi di comprendre ñéppay comprendre waaw waaw loolu moo tax du tagg ah ñu foog ne ngi tagg waa ji tagguñu ko de aw aw aw ŋàññ la gën a doon ci moom wane ne kii daal du kooka daal waaw <laughs> mu ngi noonee kon lii lépp day wane yonent saa salaam ne ñi ma gën a sor yawmal qiyaam ñi ma gën a bañ te gën maa sori mooy xeet yi nga xamante ne seen seen dara naturel defuñ dara ngir yàlla lépp c'est pour seen rëy rëy loo wala nit ñi wane na ñoo leen féete kaw ci kàddu ya ñuy waxee la ñuy seet ca wax yaa loolu lépp ak bu ñuy jokkalanteeg nit ñeeg ak façon yi nga xamante ne nii grameer bu sori beeg bu ñàng bi ñuy indi ñu naan ho sawaay moom arabu jaahili lay wax mooy avant l'islam yooyu. non te looloo ko ci neex bu dee naturellement noonu la mel bi borom bee ko may mu mel noonu kooku kenn waxu ko bo te kooku sax buy wax da ngay gis ne mbir mi day naturel voilà te saa su ne bu waxee yenn yi mu mu xaw a ci jàpp ne nit ñi duñ ko xam day leeral saa ñu laaj ko naturellement voilà kenn waxu ko mais ki nga xam ne day ñëw di fontoo nit ñi waaw di ko tay ba pare di xool nit ñi nag di xaar seen réaction te léeg-léeg ku ko laaj mu ne la sa waay demal seeti ko loolu la yëfi caaxaan la wallaahu. taala alam kon nag ci kaw nii walillaahil hamdu wal minna ci lañu jeexale suñu chapitre soixante-treize non tome soixante-treize ci shara bi muy chapitre bi di chapitre trois cent vingt-huit euh, li nga xamante ne mooy yawmul arbi'a di le vingt-quatre rajab mille quatre cent quarante-sept tombe bi nga xam ne mooy le quatorze janvier deux mille vingt six bi madinati Villeurbanne al faransawiya walillahi alhamdu wal minna ñu ñaan borom bi may ñu ñu àggale li ci des ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa jeexagul moom des na waxoon naa la mooy bi gën a gudd ci bunt yi nga xam ne téere yi nga xam ne moom lañ gisagul woon mille huit cent sept la yem hadis ñun ñu ngi jeexal noonu xadis mille sept cent trente-huit voilà mooy des na tuuti euh, euh, téere bii ba léegi muy bu ama am solo ndax imaam yàgg ci nii yaatale ko nii mooy diine dafa am loo xam ne amul waa ji ay nit yàlla lañ rek wala wala ñoom àgg nañ fenn fii léegi amatul dara luñ leen kere loolu amul waaw que ñoom daal lépp lu xaraamoon day dagan ñoom ñoom ñoo am sañ-sañ ba bu dëgg loolu amul loolu amul ah yaa dét ñooñ sax ñoo gën a prudent ñoo gën a taxaw ci eh, kiiwu yàlla yi voilà ñoom ñoo ci gën a taxaw parce que dañuy xam ne nooy gën a sori fa yàlla yow ngay gën a nekk ci danger en même temps ndax yaa gën a xam yàlla kon yenn yi boo ko permettre sa bopp ci xaq yàlla yow borom bi du la jéggal comme ni muy jéggale ki nga xam ne xamul waaw xam ba pare di def maa tey bokkul ak ki nga xam ne xamul ñaar ñooñu yemul voilà kon loolu ba léegi moo tax téere bi bañ ko tàmbalee ba léegi gis nga ni mu yàggee waaw te loolu la diine loolu la amul mooy sëriñ bi léegi ñoom lépp ñoo ko tay ñoo ko sañ te yoo xam ne daa xaraam leer nañ ci alquran ak sunna yu alquran tere sunna tere ko loolu ku la ko wax dalay wax lu ko soob kanaan ñoo ko sañ walam la wax wuute na ak nga xam ne noonu la demee waaw lii mooy dëgg